joxaat gannaaw ba mu dellu see mu doon loo ko borom wird yëpp mu doon seenu ngir doon seeni wird bi nga xamee ne jox njëkk nañ ko jox wirdu Qaadir xam ngeen ne farsaara lañ ko joxe wirdu boppam baaxul naaxul àggul foofu bi nga xamee ne nee na àgg na ci suñu borom tabaraka wa taala billahi qad wasaltu inda galwa wasala ni amay jurul balwa ba nga xam ne li mu waroon a liggéeyal boromam lépp liggéey na ko ba war a dellu si bi mu dellu see ci réew mi ñi la xam ne dañoo séenu woon bu demee du ñëw mu neex leen lool ak ñi nga xam ne dañoo séenu woon bu dellu see fekk tubaab yi dindi la woon ci moom mu mel ne nit ñi ñi nga xam ne xataloon na ndax lu ko yàlla defal te defalu leen ko bi mu dellu see ñooña seenu noone gën a tar gën a metti ci wet gu nekk rek ñu gis ne moom ci boppam yokku na yokk boo xam ne kenn mënu koo wax naka noonu itam ñi ànd ak moom àgg nañu foo xam ne itam looy na kuy añaana añaan ah ñoom itam ñu dal di gën a dellu ci rooxale bi daan rooxale rek ak yàq bi ñu daan yàq dellu digganteem ak tubaab yi digganteem ak seen sëriñ si digganteem ak mbokk yi diggante ñëpp ba loolu àgg ci kilifa boo xam ne fee nekk ci saahir tubaab yi moom lañ fa teg dem ba dugal ci seen bopp ne leen denc ay gànnaay ay fetal ci poudre poudre lu bam pare na pour jóg fetal jiyaar ba kooka am ñu jiital ko tofal ko mbooloo moo xam ne dañu amee seeni gànnaay du ñu yëglu ñëw dagg sàkket yi ba agsi visite kër ga seet ba xam ne loolu mu wax dëgg wala déet fekk gannaaw sëñ bi ñi xam ne amee nañ ko ñu ndax xamu ko ñépp bari nañu ñu tubaab yi bopp ñoom ci seen bopp am sikki sàkk ca la koo ko saxal tax ñu yebal kilifa yi ci réew mi di kilifa yi nit ñu yëpp ñu ànd ca mbooloo moomale ngir seede ngir ñu mën a saxal ndax xam nañ ne waaye jooju di fexe loolu mën naa wut ay gànnaay dugal ko fa ba noppi guddi wala waxtu mu doon ba noppi ñooñu ñëw mu ne leen lii laaj leen liñ leen wax bi nga xamee ne nag kilifa yooyu ànd ak ñoom ñëpp nga xam ne ñoom ñëpp pas-pas bu rafet lañ am ci sëñ Touba rawatina buur Sine Kumba Ndoofeen ñu ñëwee seet kër ga gisuñu fa dara ñu am ca toroxte ak naqar yoo xam ne ñu béy waar la waaye teewul bi nga xamee ne dañu di saxal ay fen di ràbb ay yàq di dox di dem dikk seen xol gën a metti ñoom kilifay adduna yi ndax faale gi ngeen ñàkk a faale ngir topp sëñ Tuubaa faale tuñu lu dul moom ak walbati ko ñëpp jëm ci yàlla jublootuñu kenn koo xam ne kii mbir mu adduna nga amee ak nan man mën a demee ñu am sikki sàkka ci liñ leen wax ba dafa ne dana Cheikh Sidiya Cheikh Baba wane ne na leen du yëngal dara mosula yëngal dara na ngeen ñaay woon njort ci moom ba jëlee ko fi ba yóbbu ko te mosu leen a gis lenn lu wan ne dana jàmmaarloog yéen loola ba léegi lu ko raw a nekk ci moom ndax fekk na ñoom seen agent secret yu bari ñu gisee mbooloo muy jébbalu si dañu cay boole nit koo xam ne day mel na ñoom ci lépp nga xam ne ci seen biir ci biir ñu tay bi lañ koy jëlee ci biir mbokk yi daal bu ñëwee waxtu wu nekk bu fekkente ne sëriñ bi waar na leen ba yeeyi leen daf naan na ñëpp dem waaye diw naa na toog bu ko defee diw moomu bu demee mu ne nikk ci loxoom ne ko soo demee nga ne kële yónni ne la wóor ne sama digganteeg ñoom mu ngi mel ne penkook sowu li ñu bëgg di ko wut bëgguma ca dara li ñu ma siire yaakaar ni moom lay bëgguma ca dara li ma bëgg di ko wut xamuñu ko bëgguñu ko bu ko defee kooka ko lox di lox di lox di lox ba defe ne dara dana ko jot waxtu wu demee fi mu jaar rapport yi buñ ko jàngee keneen dootu bëgg a ñëwati waaye teewul ba ëtt ñuy seet ni ren ñu naxat léegi dama yu mel noonu muy doxee noonu ba nga xam ne boo seetee administrateur bi nekkoon Njaaréem ak bi nekkoon Gabon seeni rapport da nga si gis yu dee dee kéemaan waaye yëpp teewul tubaab bi moom lenn lañu bëgg moom la ñu xool mooy àdduna te lépp lu leen ko mën a yàqal lu mu mën a doon rek lu ñu mën daañu ko def ngir xank loola le loolu dañul ba jiñ ne Cheikh Sidé kon yow mi mën a gàddu loolu danañ ko war a war warlu mën leen waaw bu ngeen ko indee danaa ko war warlu ah loolu moo doon gannaaw yàlla ah, yonent bi sababa suñ bi dem gànnaar ba mu demee gànnaar itam dégg ngeen xew-xew bi toxu toxu yi ñu daan toxu nga xam ne arab naar yi dañu meloon ne arab yi nga xam ne seen jur bi mooy seen alal mooy seen lépp gëneen yi leen bi ak xar yi moom la ñuy waddoo ah seen xayma berkelle yi ñuy def ci karaw googu lañ koy ràbbe meew mi lañuy ñuy dundee ah yàpp itam moom la ñuy lekk tax na fépp foo xam ne am na ñax dañuy taxu dem samp fa seeni xayma nekk fa bu ñax ma jeexee ñu dem feneen bi nga xamee ne nag eh, taxu yaa ngi bari ci wenn weer lii di ci taxu ah bi nga xamee ne di wax na eh, sëñ Tuubaa dañuy waaj a toxooti jëm béréb sàngam daal di def istishhad ci bayit boo xam ne arab xam na ko walaw falaw nu'tal xiyaar lama wala walakin ñu ko waxati ولكن لا خيار مع الزمان فلو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان sëñ bi daal di ne ko laa xiyaara ma alxasisi ñu daal di reer maanaam ni saa bi wax ne ko su fekkoonte ne yàlla daf nuy tànn loo nu mën a tànn li ñu gënal kon du ma tàq di ko yow mukk waaye nag jamono moom kenn mënu cee tànn jamono mën ne lay indi bi mu bi mu Cheikh Sidé dafee istishaad ci euh, bayt woowu sëñ bi ne ko de la xiyaar ma alxasis maanaam ñax mu seen kii yi daal da amu leen xiyaar ak ndax seen ñax mi kay bu daal di ree xam ne loolu bu tàdd la boo xam ne daf ko reeloo ngir ñu ne takriban li qalbihi mu dellu loolu nag bi nga xamee ne sëñ bi bañ na ne dootu dellu ndax ñoo xam tubaab yi woo ko wala ñu war a dem fenn lu mu ci mën a doon rek day diglu ndigalal boromam balay dem loolu tax na mu amoon ay xew-xew yu bari ak tubaab yi ndax waxtu woo xamee ne nee nañ ko na dem bërëb sàngam wala na ñëw muy nekk ndigalal boromam dañuy jàpp ne bañ na bu ko defee ñu yebale fi ay espèces ki soldat histoire yu bari nit ñi sonn lool ba mu jigi bi nga xamee ne nand nañ loolu waxtu woo xamee ne xam nañ ne sëñ bi nam na dara dañuy dikk waxanteeg moom ñaan ko ba mu loola bu ko defee bu ñu ñëwee duutu dal ndax mayoon na ko ay njabootam ak waa këram ak mbokk yi ba noppi bu ko defee loola mu daal di koy doxal seen coono yooyu ñu ci daan am ñàkk daal di ñàkk am loolu xew na ci gànnaar ba ay am na ay xew-xew digganteem ak Cheikh Sidiya bari na yoo xam ne sax mu ñu ko waxtaane fii waaye bi nga xamee ne euh, mu ngi demaat gànnaar xam leen na ne dem bii muy dem gànnaar muusa naag dem ba mu demoon bu njëkk ci gabon ndax bu muy dem gabon dafa doon liggéeyal yeneen bi am na lu mu bëggoon te mënu koo am te ñàkk ko ñu na waxoon sànq mel na ci moom ne xeej liñ lay dëgg te lii am na la mu wuti woon ba noppi ma ngay jëmati gànnaar waaye bokkul ak koo xam ne kii da ngaa ñàkk lool mënuloo am nga di ko wuti moo tax mu daal ne man daan na euh, sayri ribba ak sasi musla masiri rasa ama jee sasi ne na kooku sabata kawnuhu jahulan bal huwa tatyibul ali ni umra nee na tukkiwaatu ñaareel bi mu jëmee gànnaar ay bànneex yu ko fa suñu borom xaroo ak may yu mu ko fay may ak kawteef yu mu ko fay wan may di ko xamal ci boppam loo xam ne defal na ko ko te mosu koo defal mu def te du koo defalati loolu moo tax bi yoon ma nga jógee woon Mbàkke Bari bisu samedi juróom fukki fan ak ñett ci weeru safar di ci weeru gàmmu la jógee Daaru Mannaan di fukki fan ak juróom-ñeent xam ngeen bu njëkk ba fukki fan juróom-ñett la woon ba tey muy sam jeexi di bis ba nga xam ne ci la diggoon Mbàkke Bari jëm ci géej gi booba di woon jeexi sin bii muy aksasi atum junne ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn ci gannaaw bi nga xamee ne nasaraan bi bindante naan moom ay leetar yu bari yu ñu tontante yónnante ay ndaw ay tonti ndaw yu baree bari bi mu demee nag dëkk bu ñu wax sarsaar sarsaar la gisaat yonent bi ci boppam jahran boo xam ne sëy bu Seydina Jibril yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu sakoo wërdu maa xóos jox ko ko nga xam ne sëñ xam xamle na ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko jox ci loxoom bind ko ak xalima wurus wurdu maxuus te doomu soxna yi am ci ñoo xam ne loolu jaaxal na leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk ca Madina te génn àdduna di dellu si di jëflanteeku jaam mu topp leen ci sharia arek ci zahir bañ leen wax baatin ba wa qila inna jibraila yahduru man maata muminan wa qawmun dakaru kafaru majiahu bada rasulillahi wal xaqu an laysa lahu tanaib mu daal di xam le ne al jilaalu suyuti yi imaamu jilaalu din ak suyuti wax na ci téere boobu mu tuddee tanwirul xalak ci inkaari ruyati jibraila wal malak ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama al maftuuxu alayhim dana gisanteeg moom jahran loolu li ko waral mu di seenu ko réere mbirum alamul malakut ndax alamul mulk bi ñu nekk ñun léppam di ci xiyaas leneen lu dul moom te nag li nga xam ga di ko xiyaase loo xamul mantiq nanguwu ko ndax alam bi ñu nekk di alamul mulk buñ ci jógee dem ci alamul malakuuti xawaay bi ñu xamoon fii yépp day soppi ko dikk ndax foofa la ruux dëkk te melayu ruux bokk na ci mën a la nekk ci biir bërëb nekk ca bee nekk ca bee nekk ca bee nekk ca bee nekk ca bee da ngeen ñu ne Tijaan yi Cheikh Ahmed Tidiane Abdoulaye anhu nee na bu ñu lalee mbiraanu wër du mu yonent bi day teew sallallahu alayhi wa sallam ñoom duñu ko gis waaye nee na dana teew bu fekkee ne kon lal nañu malaanu wër di ca Ndar lal ko ci Dakar lal ko ca Conakry lal ko ca Makka yonent bi dana teewandoo fépp du dañu ne jaam bu nekk ñaari malaayika yi ñu ngi ci sa mbagg yi ñaari malaayka kese jaam bu ne ñu ngi taxaw ci sa mbagg muy di dund ñu ne malakul mawti bu fekkoon ne fa gën a sori ab xare daf fa am nit ñi di dee par milliers fa gën a sori ci penku guerre am fa ñu ñaari guerre yu amandoo ci benn jamono nit ñi di dee fii di dee fee par milliers Israël mel na malaaka rek mu di malakul mawti xam ne kon teew na fee na fee teew na feneen teew na feneen rawatina nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te naka noonu la wa kummalul awliyaahu yëpp noonu la ñu mel nga xam ne kenn ku bokk ci kumalul awliya yi sa téeméeri millions yi taalibe benn xasiinu bët bu nekk ci dundu jamono ji mën nga nemmi ko xol kenn ku nekk ci ñoom junni yoon loolu jamono bi daf ko mayewul waaye dikk na ci miraaj laylatul miraaj laylatul isra'i wal miraaj yi wala maa yi di ci téere yi ci ñi nga xam ne duñu maftuxoona alayhi di ci werante ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ruuxam rek demoon waaye yaramam demul woon ak naan ndax gént la woon gu yàlla dëggalul wala moom ci boppam ak jëmmam moo demoon bu fekkonte ne loolu mooy moom bu bi mën nañ cee waxtaan waxtaan yu yaatu yi doy waar dégg nga waaye pour li dëggal rek ne maftuux ali ci boppam moom loolu gis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu ko yomba yomba yomba ndax waxtu wu nekk waxtu wu mën a daal di geesu seen gannaaw wala ñu xool seen ndeyjoor wala ci seen càmmoñ wala ci seen kanam laaj ko ko mu tontu leen ci saati bu nga xam ne nag kon fekk kon sëñ Touba ñetti yër bi yooyu muy qaadiriya chazaliya tijaani yëpp suñu borom jox na ko ko Jibril mu doon borom mbir yooyu kenn ku ci nekk fañu jëf ñu jëfandikoo ci sam mbir na nga ca doon jëfandikoo tax na ku daan ñëw di jël ci moom di jëblu ci moom wird woo amee daf naan la nga nga garde ko nga amee wird woo di wéy waaye ci yéene ci moom nga ko jëlee loolu bu loolu nee mu am wird boppam mi nga xam ne mooy maxuus mu jële ñu joxe ko ko sarsaara ci tukki ñaareel boobu mu demoon gànnaar sëñ bi bu sant boroomam di xamal ñi yeyoo xam tam war a jëriñu ne leen yaqulta ma faaqa bihi jilaani alayhi ridwaani min li alaani suñ borom jox nga ma la ci abdul qadir jilaani amoon ba kawe doomu aadama yi ne leen yaqulta ma bihi abul xasan faaqa bi xidmati nabi jadil xasan wammatal nga ba teg sama loxo la nga xam ne si abu azin chazeli amoon na ko ba kawe góor ñi tamamtala bima bihi tijaani faaqa wa kunta liya bil marjaani mottali la nga ko li nga xam ne moom la ci Ahmad Tijaani amoon ba kawe ku dul moom lii qutta ma zahzaha anniya danas surtout xadimal Mustafa misla anas wammatal nga ma ba teg ci sama loxo loo xam ne ku ko amee dootoo am benn gàkk dootoo am benn tilim ci saahir ak baatin doo mujj di liggéeyal yonent bi na Seydina Anas ibnu Malik daan liggéeyal yonent bi amee daraja jooje mallaktani wa qubtani ihsana waristu fi madhi nabi hasana moom loo nga ma ma moom nga wommatal ma jëpp rafetal ma doon ci taggu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma doon Hassan ibnu Sabit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax inna ruuhal qudsi la yu'ayyidu Hassana maa kaafaha annabiyuhu bi ibnu Saabit moomu le ruuxul qudusi daf ko daan dëgëral di ko ilham di ko xamal di mu wax di ko gàgganti muy tontul yonant bi soaraawu maanaam euh, poète yi nga xam ne ñoo daan dal ci koom di ko ŋàññi ñoom ñëpp Sëriñ Tuubaa nee na lañ amee woon boole nañ ko jox ko ko Anas mi doon liggéeyal yonant bi sallallahu alayhi wasallam ko ba am ci daraja yi keneen musula am Hasan ibnu Saabit bi nga xam ne way na yonant bi sallallahu alayhi wasallam ba yonant bi ne ruuxul qudusi daf koy dëgëral nee na ganu loo na ko ko ba amee la mu amee woon gannaaw gi ñu booleel ko ci wirdam nag nga xam ne xëy na nu waxtaane ko bu nu ko jamono bi mayee mu ne ci kanam bu ñu koy jox wirdu ba tey nga xam ne weeru koor la woon mu wóor la ne nee qaadir ak wirdu tijaani ak wirdu chazili kenn bu ci nekk benn baat ka nekk boo xam ne moo amee sekara ba ni nga xamee ne benn guddi muy guddi laylatul qadar moo amee sekara sehru ramadan weeru koor nit nga xam ne ajuma ni bis bi màggee saa si ko waral noonu la nëbboo ci biir saa si mu ne loolu lépp boole nañ ko jox ko ko defal ko o ci biir wirdul maxuut ba noppi boole sa leneen bu nekkul woon ci wirdu yooyu lépp moo tax mu ne ila siwaaya durruka sheytaani maa lahuma alayya min sultaani kooku xew-xewu kuntu muxsin bi ñu daan wax xamaat moo ko waraloon te waa jooju nga xam ne tubaab yi ñoo ko defoon bés maanaam ñoo ko yebaloon mu ñëw mel na ku jébbalu ànd ak taalibe yi sëriñ bi sako ñetti bayit yoo xam ne fu mu toll di ko woy di ko yuuxu ca kaw bu benn bis mu dem nag ba xam ne jàpp ne tey jii daal li nga xam ne moo ko taxoon a jóg mën na koo àggale tey moo di fexe dal ci kaw sëriñ bi génne ko àdduna mu ngi amee woon benn paaka boo jaasi joo xam ne bii jaasi gi malax ju doy waar la mu jëkk ba nga xam ne sëriñ bi ñeet na mu daal di bàyyi ba guddi lëndëm di taw mu daal di futti ko ba set wecc na ko ndeyam jure woon dara waru ko mu daal di fab jaasi ja mu det yóbbu sax dafa di fekk dugg fi bërëb bi sëriñ bi nekk mu fekk fi mu xam fi sëriñ bi daal di nekk ci jaasi ja bocc ko waaxu ko fekk bi nga xamee ne rom na am na koo xam ne dafa doon jàng alquran bi mu ko rombee rek xolam ñaaw na ñi nga xamee ne noonu la waa ji nga xam ne dafa jóge woon madinatu munawwara dafa jóge woon màkka te ne dafa bëgg a rey si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ne moom daal rey gi mu dafa xalaat ne daañu ko rey te buñ ko reyee am njaboot yoo xam ne dañuy ne la ne sa njaboot yi duñu tumuranke maa leen di jox lépp luñ soxla dinaa leen mu jóge fa màkka di ñëw bu ñëwee madina fekk mu ngi ràngoo mu daal ne dafa soxla yonent bi dafa bëgg a tuub ne sidna Omar nee na ko jàkk amul yaakaar ci moom am ñaaw njort ci moom topp ko bu ñu ko toppee ba ak si dal ni kii wóoru ma ko topp bu jege jege jege bu leen ko may dara fu ñu kii xamee ne waa ji ak si ci bi sallallahu alayhi wasallam ko dal di xam ne war a ngi ci kanamam mu ne ko damay jéblu si mu ne ko déedéet la nga wax ak mu war la nangam nga ñëw fas may ne mu dal di commencé lox ba jeex si ji wadd ko mu ne noonu itam ki nga la xam ne noonu ki doon jàng alxuraan di ko waajoo rombee noonu la xolam ñaawee ñu xol sidna Omar dal amoo xawoon ñaaw ci ci euh, waajoo yi nga xam ne moo jëm ci woon ci yonent bi kooku itam bi mu agsee bi mu boccee jaay si ji bay xaj ci bi mu tàmbali ji daal di wékku ci tànt bi naka noonu gaa booba nag gaa yi xam ne ñoo ko topp si woon ca bañ leen ko yëgalee ñu dal ak si takasu ko xaj ci wun yoonu ñaareel pour dóoraat ñu dal bi nga xam ne ne tàmbali nañ koo dóor sëriñ bi dal di jóg teqalikoog nit ñi mu dal di ko booleeg ñaari gaay ne ko koftu tubaab bu fi gën a jege nañ ko yóbbu ba àggale ko fa wane ne daal ñooñu ñoo ko yebaloon ndax boo ko defanul taali bi ko rey ñëbu kooku tuuti moom sin la amoon mooy ki ñuy wax xomaat nga xam ne suñ tubaa ci diggante boobu mu nekkee gànnaar xam ngeen naar ñu ñaw lañu ñu bari xam-xam lañu ñu ci diine lañu ñu topp xam-xam lañu ñu mën a dingat lañu waaye ñu xam yoonu tasawuf lañu ñu xam nitu yàlla lañu dañu ñu nag di ko def ixtibaar maanaam di ko nattu di ko seet waaye am na si ñoo xam ne suñu borom dafa leen dal gaaw yee ñu dal di gaaw a xam mbiri sëñ Tuuba ku ñu xam ne ñu di ko wax alxaaji Muhammad ibnu Aaba wala Muhammad ibnu Ahmad ibnu Baddi nekk li ñu ne baayam Ahmad ibnu Baddi waxoon na sëñ Tuuba ben daf ko bind ci leetar kii ka ko doon nekk li fàtte jaawale wala daf ko koo wax ni ci gémmiñam ne ko man tiijaan laa dama bëgg nga nuyul ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fay ma nga nga nga jot li ma ak fayam nga nuyul ma si Ahmad Tiijaan yi ba mu fay ma nga jot li ma ak fayam ni ma fay na la ba nga xam ne wax na ko ko Sëriñ Tuubaa dal di wëlbatiku ne ko yonent bi sallallahu salama wa sallam fay na la nee nangam ak nangam Cheikh Ahmad Tiijaan yi na la nee na nangam ak nangam xamal ko maqama moo xam ne Cheikh Ahmad Tidiane yi fàggul na ko ko moom Tidiane boobu ci barke sëriñ bi moom Ahmad ibnu Badji moomu wax bi nga xam ne ni mi ngi waaj a génn àdduna ndax ko amoon ngërëmal sëñ Touba la sëñ Touba dafa dal di yónni mbooloo te fekk dara mbooloo mi nga xam ne ñoo koy sang ñoo koy jullee ba noppi jaal ko waa këram bi ne ni ñu ngi dem bu ñu accès ba nuyoo góor gi daal di gaañu ñu war na ni ñoom sëñ Tuba leen yebaloon ñu dal di denc ko ba noppi dal di jaal ñooñu sëñ Tuba joxaal ne leen xasida bi nga xam ne ci la wanee ne ruuxul qudus moomu ñu doon wax ne day dëgëral Seydina Xasan ibnu na ngir deewu jëmm jooju di ngir ngërëmal sëñ Tuba li mu amoon li nga xam ne noonu la ko suñu borom fonk ak xéewal yi ñu koy xaroo ak daraja ja ko sama borom jox sëñ Tuba ci jamono bi nga xamee ne itam jóge na fa gànnaar parce que xew-xew bu mag boo xam ne am na fa ba jaaxal waa gànnaar moo doon am na fa ay doom xam-xam yoo xam ne ah Tijaan lañu ñu ngi aj Cheikh Ahmed Tijaan yi ñu ngi yër ñu wax ci Ahmed Tidiane ba inna allaha ma'ana suñu borom wax bu mu wax ne mu ngi ko ànd ak bindeef yi maanaam wax jooju na nga xam ne ñoom moom lañ ci dégg ci ne noonu la si Ahmed Tidiane waxee ñu wax ko borom xam-xam boobu xam ne moom la Abu Bakrin ibnul Kawri nettali loolu la bu ñu ko déggee beneen sharif boo xam ne moom itam borom xam-xam la dal am lu mu teg. ci wax woowu ci maanaam almaiya bi nga xamee ne almaiya boobu ci dégg gi lënt na leen ñii ne lii kat moom la limaamul xasaali wax ku weran ku wedd ku ku wax lu bokkul ak loolu li nga wax nekkul noonu ñu ne dégg ci limaamul euh, sanusi itam lii la wax ñu ne déedéet limaamul a ak limaamul xasaali ñoo bokk wax ñu ne déedéet ñu ne Cheikh Ahmed Tidiane li mu wax kon wuute naa ñii ñi ne wuute naa nee na ñi ne déedéet wuutewul ak ñoom lii la wax loolu bi nga ne jaaxal na leen te werante yu bari bind nañu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu di ko laaj lan moo xam mooy li nga xam ne moo ci la jaam ñi war a jàpp ci diggante mbir moomu la mu daal ne te leetar bi nga xam ne moom la bind gannaaw ba mu sant yàlla julli ci yonent bi tàmbalee ci turu yàlla ne salaatul nabbihu biha kullu man nazara fi hada al xatti nahu taala maana maiyatan taliqu bihi subhanahu la maiyatan tudraku bil aqli wa innahu tabaraka wa taala qaraba minna qurban la kama yaliqu bihi la qurban yudraku bil aqli wa anna ilmahu taala ka jamii sifatihi muqaddasatun فذاته لا تفارق صفاته تعالى وأن كلام الشيخ السنوسي صحيح wa kalaamu Cheikh Ahmed Tidiane saxiixun wa kalaamu Alxazaali saxiixun nazalu bihi yaani limaamu Sanusi wa limaamu Abu Bakar nazalu manaasilahum al-aammata likay laa yahliku wa anna kalaama Cheikh Tidiane alayhi ridwaan lam yuxaalifhum yaani lam yuxaalif kalaama Alxazaali wala kalaama Sanusi wa annamaa yaquuluhu al-muntasibuuna ilayhi xataa jarat ilayhi al-adaawatu fa huwa jahlun mu daal xam le gannaaw bu mu jullee ci yonent bi fekk mu sant yàlla tàmbale ci turu yàlla ba noppi mu xam lene ne mbir mu màgg xew na ci seen werante boobu ngeen ndax li leer moo di ne Cheikh Ahmed Tidiane ni mu wax noonu la wax xutbu xaws yi niroowul ak waxu ulama yi waaye ñuy wax lenn la ñi nga xam ne noonu la ko waxee li mu wax wuutewul ak yi wuutewul waxi limaamu Sanusi li ciy tekkal bi ma tàmbalee di bind lettre bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na fi man ne ma waxi Cheikh Ahmad Tidiane ak waxi limaamu Xasaali ak waxi limaamu Sanusi wuute wuñu benn yoon ñi ci des ñaari wuute ak ñàkk a dégg seen i wax di jaxase mu ne nag mu daal di bind ne ak sàngam mooy aanu suhinna bi karam loo Abubakar wul di sotan ak ibnu Kawri xam ngeen a alku waaye suñ boroom jéggal na leen ci at mii ndax lu tax ngeen war a ngeen doon bëgg alku kii dafa déggul waxi si Ahmad Tidiane mu wëlbati ko waxee ko neneen wëlbati googu mu wëlbati waxi si Ahmad Tidiane ba coow li am ci moo ko xaw a alak kii itam ñàkk a dégg waxi si Ahmad Tidiane ji nga ñàkk a dégg si Ahmad waxi si Ahmad Tidiane nga tontu ca loo xam ne ñàkki teggin la ci xadratu si Ahmed Tidiane moo la xaw a alal waaye jéggal nañ leen yéen ñaar ñëpp ci at mi amasoo si naaj karam mu bind na leen keneen ne ko ku bokkul ci ñaar ñi werante woon ne ko yow mii day bokk ci ñu xaw a alku ndax ci werante ñi nga duggoon li gën a yell ci amat naasi moo nañu topp nañu xam ndigal yi ak tere yi topp ndigal yi wattandiku tere yi moo ëpp moo gën a mucc ndax jëmmi suñu borom tabaraka wa taala menn xel mënu la xalaat na mu mel wala na muy defee lenn wala na mu nekk ci lenn te xutbul xaw si yi seen wax ni mu demee ulama ni ñoom ni ñu demee ulama yi mu ngi demee nii wala yi demee yonent yi kon xutbul xaw si lañuy wax amatu naa si mënu koo xam ulama yi sax mënuñu koo xam na ngeen jéem ittewoo mucc ci kaw topp ndigal wattandi ko li ñuy tere te ngeen ba a dugg fu ngeen xajul ndax mbirum suñu borom ku dul maftuux alayhi waruloo cee dugg yellu loolu teg tey xam lu ne xam-xam sëñ Tuubaa ni mu doyee li tax mu daan tere ku firi alquran ndax xam gu xam yàlla ndax imaam Xasaali taxal na ne doomu aadama waxtu woo xamee ne ruuxam mi ngi génn ci yaramam mboolem lu mu lu mu façon pas-pas bu mu amoon dañ ko koy wan bu jengee day gis ni mu jenge te waxi suñu borom waxi suñu borom ju mu doon alxuraan lépp waxi suñu borom ak jëfi suñ borom rek la duñu yee te jëfi suñu borom ju nekk ak waxam ju mu ngi dellu ci tawxiid dellu ci war a xam yàlla pour mën a xam mën caa xam loo mën a xam li nga ciy firee alxuraan nag ca na nga ko jortoo wala ni nga ko li nga xamee ci téere yi boo demee ba nga xam ne léegi fa kasaf naa anka xitaaka fa basaraka alyawma xadidun amatoo kumpa génn nga ci àdduna sa bët yée ngi bokkiku jaa almala u laxlaa ñu ñu rocci sa aqida boobu wan la ko na nga ko doon firee alxuraan wala na nga ko doon waxee ci tawxiidu yàlla du dëgg nga dal ñaaw njort ci sa bopp te suñ borom ma nga toll jaam bu nekk fa njortam toll bu sa ruu rotee fekk nga toll ci diggante boobu mën la indil ak pexe di gu sax loolu moo tax firi alxuraan garaaw naka noonu wax ci tawxiid ci lu dem ci jëmm yàlla wala ci meloon ci loo xamul mu garaaw loolu taxoon sëñ Tuubaa tere ku firi alxuraan man eh, a moom xaajal na ma ko bëggee woon nag du ma ko mënee ndax dafa bari trop. quatre cent band bari ponk bi nga xam ne nii dafa laaj li gën a nekk ci jamono fi mu toll ci jamono yi dafay laaj nan la lislaam gise xalaatu maanaam nan la lislaam war a yittewoo waa lislaam nan la ñu war a yittewoo ci euh, attaquement yooyu nga xam ne ni Salman Rushdie bi ñu koy attaqué lislaam ak alquran ak yonentam jamono bi nan la jullit yi war a gisee jëf jooju euh, am na doole na ci sax ni ndax jullit yi war nañoo ànd ak imam Khomeini ci défendre googu muy défendre l'islam wala déet dafay baax na ndax mbirum islam la dellu salaamaaleykum waaw laaj bi fi mu toll dafa tegu ci mbir moo xam ne kii ah, waaw dafa toll ci am li ñuy wax ak actualité actualité bi dafa ko jox ressentiment bu rëy mu daj aalam bi yépp moo li mu xew ci lu yàggul nit ñi toll ci fi mu di ko waxtaane kenn ku ci nekk ak sa xalaat nga ko ci génne xew-xew bi réy na réy mu réy bi ci nekk lépp ci ko bind ak ñu ko àndal ñu ko doon fexee ndax xam nañ ne du kenn rek toogul dal di bind ay xalaatam muul ko déedéet. bi ñu ko seetlu nañ demee da nga daal di xam ne tamaanawu la maanaam amul complot boo xam ne ay nit ñoo daje sottante seen xel gis gi ñu gis l'islam ko ci dëgg leen ko ci dëgg gi mu nekk di dëgg gu wér ñu nekk ci siècle boo xam ne obscurantisme maanaam nëbb xeet ba tey baax na ndax maanaam nguuru lislaam la dellu asalaamaaleykum waaw laaj bi fi mu toll dafa tegu ci mbir moo xam ne waaw dafa ci am li ñuy wax actualité actualité bi daf ko jox retentissement bu rëy bu daj alam bi yépp moo di li mu xew ci lu yàggul ñun ñu toll ci fi mu nekk di ko waxtaane kenn ko ci nekk ak sa xalaat nga di ko ci génne xew-xew bi rëy na rëyul rëy bi mu rëy lépp musiba bi ci nekk lépp ci ko dund ak ñim ko àndal ñi ko doon fexee ndax xam nañ ne du kenn rek toogul dal di bind ay xalaatam ñuwal ko déedéet mbir mi ku seetlu ni da nga da nga daal di xam ne tamaaloo la maanaam taamur complot boo xam ne ay nit ñoo daje yi seen xel gis gi ñu gis lislaam tiital leen ko ci dëgg gi mu nekk di dëgg gu wér mu nekk ci siècle boo xam ne obscurantisme maanaam nëbb xel yi nit ñi di leen nax mënatu la am kon dëgg gu fi nekk day mujj feeñ ci ñëpp ba ñëpp xam ne lay dëgg ñuy gis tubaab yi ci seen bopp di tabbi ci lislaam mi nga xam ne dañuy def ay recherche di gëstu di gis taarix di seet taarixu lislaam seet taarixu yeneen diine yi di seet science ni muy bindee lu diine yu bari waxoon ba ñu dem ba xam ne ay nit doo nga bindoon loolu ñu gis ne alquran dafay du dëgër loo xam ne xam-xamu baatin xam-xamu zahir science mënu la dem ba dindi ci dara lu dul day gën a wane ak yéemoom loolu tax ci Occident muy Europe muy Amérique boroom xam-xam yu mag yi ak xale yi nga xam ne dañoo toll ci àdduna yóbboogul seen itte yépp ba amatuñu jot ñu am jot di gëstu ak di laajte di werante ñoom ñépp ñuy dugg ci lislaam ba ñu bari ñu gis bari googu tuubkat yi di bari ak dëggu gi lislaam dëggu nga xam ne ku gëstu rekk gis ko tubaab yi nga xam ne dañoo amoon ak umpe ci réere penku xamuñu la dara ci la fay xew borom xam-xam yi toll woon ci jamono boobu ñu wax moyen âge maanaam al qurunul wusta di bind ay réer yoo xam ne daf leen di gën a réeral du tax ñu gën a umpale lislaam ñu dem nag ba loolu ñu weesu ko diggante boobu ñu weesu ko ñu dem ba ñi nga xam ne ñoom la seen maam daan bind yooyu la buñ buñ fa àggee rus ñu gisee li kayetaan yi bindoon italien boobu Washington Irving Casanova du Mohamed et la fin du monde gis ñoo ñëpp lu ñu daan bind ñu gis ak ñii bind léegi ni ñu wuutee ñu gis ne kon dëgg a ngi feeñ te l'islam mooy diine joo xam ne lu yàgg yàgg yàgg lu adduna yàgg yàgg day gën a feeñ te kenn du ci mën a wokk dara te day gën a convaincre nit ñi rek ñu am jaaxle nag ci ne ay pexe rek la ñu mën a def pexe yi confession yi day bari bu ko defee nit ñi tasaaroo ci ñu wàññi la mën a war a jëm ci l'islam wàññi ko ci nit te itam xam nañ ne alxuraan moom bu ñu delloo ci kéemaan gi mu yéeme ba tax nit ñëpp nangu ne nit mënu ko ndax alxuraan ci boppam dafa dëkk nit ñi ne leen maanaam samp na ak samp mbir mu samp samp ne ku ko sempi ñu bëre kenn ñu ko sempi noonu la mel moo di bi mu ne bu ngeen defee ne Muhammad moo wax alquran indi leen fukki saar yu niroog alquran kenn mënu ko mu ne indi leen wenn saar kon wu niroog alquran kenn mënu ko mu ne kon la in ijtamaat linsu qul ya Muhammad maanaam la in ijtamaat linsu wal jinnu ala an yaatu bi misli hada alquran la yaatuna bi misli walaw kaana ba'duhum li ba'din zahiran nit ñëpp ak jinne yëpp buñ collaboré woon di dallalu seeni xel di bind di retoucher di defaraat di rafetal ñoom nit yi àdduna ñëpp nit ak jinne ñu boole seen xel boole seen xam-xam boole seenu ñor boole seen seen euh, seen tajriba maanaam seen expérience ak lépp pour indi téere boo xam ne daañ ko mën a comparer ak alxuraan bu ngeen ko defee nu nangu ne Muhammad ko wax kenn mënu ko mu ne nag kon fa in lam tafalu te walam tafalu fa naar naaral ci waqu doon naas wal xijaara bu ngeen ko mënul nekk te wóor ne du ngeen ko mën kon ragal leen li leen alxuraan di dig boo delloo ci histoire da nga gis ne alxuraan doomu aadama yëpp tekki nañ seen ngemb ci dee kenn mënul lu mel ni moom mais téere benn livre histoire bu quatrième Joseph Kizer bu bokk na ci professeur yi ko doon bind bu ñu àggee ci alxuraan nee ñu am na loo xam ne ba léegi amagul tontu moo di fa làmmuñu arab tolloon bi alxuraan di wàcc at ba alxuraan ñëw perfection bi mu àgg fu mu àgg ci rafet ak yéeme seen diggante ay maraaxil di dul jeex la ay étape yi étape ñun loolu nag ba léegi amaguñu explication explication bi kay leer na moo di alxuraan nit waxu ko ndax lépp loo xam ne doomu aadama def na ko ak lu génie génie ba mu am ab bu bu ko génération bi mu nekk bu ko si kenn mënul buñu tegee ñaari génération wala ñett nga gis ku ko dépassé alxuraan ba mu wàcceeg léegi junni at la ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent boobu ba léegi kenn mësu koo mën confession yi dul jeex ci adduna nga xam ne alal yeneen ngi seen loxo nga xam ne far l'islam rek wala arrété propagation moo leen gën a lu nekk buñ mënoon a def buñ xam nañ ne buñ mënoon a fexe ba indi lu ñu aw saaru alxuraan buñ mën a comparé ba ñii naan mel na ni ñii naan meluñu sax daañu dugal sikk ci xol yi ñu bari waaye mënuñu ko kon alxuraan gannaaw moom kenn mënu ci dara te mooy téere bi nga xam ne mooy indi lislaam te l'islam kenn mënu koo jam ci dara gis nañ ne jam-jam yiñ ñu daan jam jullit ñëpp dem nañu ba science ak ak technologie ak settantal ak recherche àggali leen ci ñu xam ne loolay yëpp nekk te ñàkk xamoon ñu doon ko dingat ñàkk taxoon ñu di ko dingat waaye xam nañ nit lii rek mooy yoonu jub dem nañu ba gis loolu ba umpatul kenn kenn kenn tubaab yi complexe de supériorité jàpp leen maanaam comme technologie ak science ñoo ci gën a avancé foofu jullit ñi ndax jullit ñi loolu moom euh, lu shay'un tabi'i lu yàlla def lu naturel mooy l'islam fa mu tàmbalee désert la désert àll boo xam ne amul mbay amul benn civilisation amul cuif amul dara nga xam ne jaxasoo ñoom ñun ñi ndax turuqul muwasalaat yi dafa maanaam euh, moyen de communication yi jafe jafe na nga xam ne booba essence feeñagul foofu la l'islam dale topp saxaara bi di ñëw di ñëw di ñëw ba bi mu àggee Espagne ak Portugal waaye jullit ñi conquérir ko dugg góol boobu France góol la tuddoon ba ci xeexu Poissy boobu Charles Martel dajale woon européen yi ñu xeex ba delloo si ko moom ci Italie lu bari foofu yépp fi ñu jaar fépp foo xam ne fii ci li ñu tuddee tiers monde lan la ñoo xam ne amu amuñu doole ci saahir amuñu alal foofu la lislaam jaar loolu moo tax jullit ñi tubaab yi xeeb leen ci wet googu ñu ne nag ñi nga xam ne nii lañ leen rawee nii lañ leen moome woon nii lañ leen xeeba mënu dellu nekk seen i taalibe complexe ba mu jàpp tubaab yi complexe de sécurité mais teewul xam ne ñu lislaam doomay dëgg ñu ne nag nañuy def ba nit ñi ñu tànk seenu dugg ci lislaam ba dootuñu dugg ci lislaam tax leen ñuy wëndeelu fu nekk ñu dugal fa seen loxo fu ñu seet ko xamuñu ñuy def looloo tox ñu dem ba àgg ci def muamara boo xam ne dañuy confectionné livre boo xam ne dañ naan nañ attaqué alxuraan kooku ñu ci seen lii ban nañ seet réaction jullit ndax ëllëg si biir buñ woon l'islam ouvertement leneen ci leneen daañu réagir di seetlu ba xam naan la ñuy def ñaareel bi nañ seen i aqliya ba xam lan mooy doon seen position ci buñ defee noonu ñetteel bi buñ ko defee dara yënguwul mën na noo yokk mu seet ba xam naka ñu koy defee ñoom seen bopp seen bopp sax leer na leen ne li ñuy wax moom mënu la yàq dara mënu la yàq dara ndax koo xam ne julli ndal ngay xam ne kee xamul dara ci lislaam te ku bañ lislaam ne dibbind dong la kooku ñu yéefar yu njëkk yi daan waxee rek naan yonent Muhammad euh, dof la dof la ak jinne ko jàpp ak loolu li nga xam ne tubaab bi moyen âge yi ci gannaaw bi bi ñu umpalee Charq umpale lislaam umpalee arab yi saoudite daan wax naan ba nga épileptique la na ma yàlla baal lu ne di ko fas yu mel noonu dong la kooku moom du taxaw du sax ci jamono du yàgg te du def dara waaye nag julli ñi war a wane seen position loolu tax ñu defee loolu julli ñi lu ñu def lu ñu yëg loo xam ne xam nañ ne jullit ñi ko seen diine itteel na leen te jaral na leen lu nekk jaral na leen dee jaral na leen lu nekk léegi àddugun foo xam ne nit ki day jaay bakkanam waaye nu wan leen ne ci nii ngeen defe rek yëg nañu ne lii ngeen def rek duñ ko mën a toléré mukk te dañuy jëf ñu itam mooy li nga xam ne tontu nañ ko li ma am xuma yi foofu gàcceel na mboolem ñi ko daan xas ak ñi ko daan wax naan si alal ñëpp lañ moom gàcceel na leen dafa mel ne que dafa mel ne que moom dongay jullit loolu ñaaw na dafa mel ne moom dong moom moo bëgg lislaam dafa mel ne moom dong la lislaam jaral lu nekk dafa mel ne moom dong mooy xam ne moom la yàlla teg lislaam ci loxoom ne ko défendre ko ana jullit ñi ci def lu ñu taxawaaru sama xalaat sama xalaat ci loolu mooy bindikat yi nañ nañ wane ne waa ji ku xamul dara la ku réer la ndax li muy wax yépp du ci bu ci histoire du ci xam-xam tegu ko fenn ñetteel ba ñaareel ba mu wóor ne jullit yépp xam nañ ne nit la ku dof koo xam ne kii li koy yoot xamu ko ndax fu mu jéego bu mu jéggi mën naa dee ñu xamal ko loolu dugg ci boppam ba mu xam ne kuy fo na nga foye feneen jëmee ko ci te bu ko jëmee ci lislaam loolu ci loolu rek laa ciy tontu comme laaj yu bari na te guddi na asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh li tax ñu tànn ko mooy dafa dëppoo ak jamono ak di xew waaye tax donte génnoon na thème bi euh, beneen a ngi nii bu niroog loolu moom it xaw na génn thème bi waaye yitteel na jamono yitteel na lislaam ndax yépp ci attaquement lislaam rek la mi ngi laaj lan mooy euh, position lislaam ci yemale njur yi nga xam ne nii moo xew léegi ci àddina te yonent sallallahu alayhi doon wax ni yéen jullit yi jurante leen ndax damay pookare woo ci seen jëmm yi ëllëg ñu nag na yem loolu lu ciy position islam asalaamaaleykum waaw bari na lool ay problème yu posé problème yi jamono moo ci gën a bari ndax loolu lépp toujours li ñu waxoon rek Masiix Dajjal ak dikkam day dikk ba nu nekk ca nit ñi di ko séenoo jëmm duñ gis jëmm ja fekk noo ngi ci fekk maanaam état d'esprit la maanaam euh, melo aw melo la ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon ci li ñu toxale ci moom al fekkee noonu la hadis yi yëpp masiix dajjaal bu dikkee jëmm ju patt lay doon benn bët lay am benn bët lay amee day njool bu dikkee su mborom daf koy dooleel wërsëg yëpp moom lay topp ñoom moom lay topp day amee wërsëg yëpp day amee àjjanaam ak safaraam ku ko topp mu dugal la ci àjjanaam ku ko mooy mu dugal la ci safaraam dana wër pàkki adduna yëpp ba mu des Makka Madina bu dikkee la muy woote ni al uluhiyya lay doon maanaam divinité wane ne moom yàlla moom mooy yàlla bu ko defee loolu muy woote ñaari malaayika lay àndal malaayika mel ni bu waxee ne maay seen borom bi leen bind maa leen yi maa leen moom kii ne fen nga meneen malaayika ne wax nga dëgg mu seet nit ñi di séenu jëmm ju mel noonu di wër pàcc suuf yi amee ajjanaam ak safaram amee kàttanam man nit ñëpp mën leen boole ci benn nëbam moqat ñu leen duñ ko gis mukk duñ ko gis waaye àgg nañ ca ba noppi mooy ci li nekk li nekk mooy lan mooy masix dajjal masix dajjal bu buñ seetee melo yi nga xam ne moo dikk ci xadis boobu ak yeneen i meloom yu dikk ci yeneen i xadis ak yeneen i meloom yoo xam ne dafay ànd ak loolu daanu xam ne noo ngi ci jamonoy Masiix Dajjaal Masiix Dajjaal day woote ne mooy yàlla fi mu nekk na muy woote ne mooy yàlla lépp lu fi yàlla tëraloon ci lislaam jéem nañoo wëlbati loolale mais dañuy yemale ay góor ci jigéen te xam li ko lislaam waxoon dong ñu bëgg a dëngee loolu ci melay masiixi dajjaal la bokk masiixi dajjaal day boo amee kattan goo xam ne ku ànd ak moom da nga naan bokk nga ci ñi nga xam ne ñu privilégié maanaam ñi nga xam ne daal euh, am nañu xéewal am nañu nooflaay amuñu ak jaaxle ci ñàkk ak ak ak tiit ak yooyu ku nekk xam na ne daanaka ñi gën a dëng ci adduna bi ñoo amee kattan gi ñoo amee lépp ñi leen topp itam la ñuy favoriser ñooñu la ñuy defal lépp waaye ki nga xam ne yàlla rek la gis wan la gannaaw monsieur Dajal daf koy def ci safaraam moo di nit ki duñ ko favoriser ci dara luñ wut ñu jafeel ko ko ndax buñ xamee xase ba xam ne kii jullit dëgg la wala nitu yàlla la dañ koy tañ ci di ko xeex lu bëgg ñu jafeelal ko ko dañuy nëbb léppam loo xam ne mën na gindi nit ñi dañ koy woyofal dañ koy làq suñ sañoon kenn ko yëg kenn du ko gis loolu lépp ci Masiix Dajjal la bokk li wax ne day wër pàcc àdduna yëpp esprit boobu wër na àdduna bépp euh, arab yi seen bopp nga xam ne ay jullit lañu woon yoo xam ne daal yoo xam ne ñoo njëkk ci lislaam boo demee fa ñoom gisee tuñ ci lislaam bu dul tur wi tubaab yi nax nañ leen bu yàgg koo mu ngi jéema na mu mën a boppam def ko ci ay yére ci desin ci waxeen ba am na ñoo xam ne sax dañuy rus yor téere arab wala journal arab tey arab wala ñu jullit ñu deme deme dem ba nga xam ne walbati nañu lépp loo xam ne bi baaxoon na fi dugal ci sa bopp ne la ab yar ñàkk fayda la am kilifa ñàkk bopp la tardé la euh, retard la def gannaaw la dugal ci sa bopp ne la lii bette nga am boo xasee ba majeur kenn yilifatu la dugal ci sa bopp ne la ñi ngay jur jur ak lu dul jur lu mu doon nit ki xam-xam ak science dem na ba lépp nit ki daf ko war a def tëdd biir maanaam war koy settantal di ko jaarale yoon xam na la koy lor xam na koy jëriñ di ko ci jaarale te loolu buñ seetee ne nit gën a bari ci ñi nga xam ne ànd nañ ci wàññi am njur ci layu ne ndax duñ leen mën a yar du nu am jotu yar leen amu ci kenn koo xam ne boo ko seetee ñu ci ëpp ñu nga ca yoote ya ñu nga ca bëloot ba ñu nga ca waxtaan kuñ ci a nga feneen bu amoon benn doom sax duñ ko jéem a yar benn doom rek taluñu koo yar kon buñu waxee ne ko yar waxuñu dëgg ñu la ñuy daw bañ mu manqué dégg nga loolu jullit waru xalaat ndax alxuraan ci boppam ba mu nee doomu aadama yi wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq ba mu nee nahnu narzuqukum wa iyyaahum rek la xam ne ñun jullit ñun nangu ne yàllaa nuy wërsëgal mooy wërsëgal ku nekk dootuñu àgg foofu bu dañu xam ne bépp jëmm ji yàlla indi fii bindal na ko wërsëg te noppi na ci aw fanam waxtu mu waree dee rek lay dee lépp loo xam ne lii war na ko wërsëgoo yàlla bind na ko bu yàgg mu jiitu ñoom te dana fa àgg sax fii nu toll nun danoo àggul ci loolu bu fekkoon ne sax état bu ñuy dem ba àgg sa mën na nekk waaye nun àggul ca jegee gun ko sax nun suñu peuple dafa tuuteegum dafa tuuti fi mu nekk li ñu waroon itteewoo digg digg li waroon nekk suñu itte du yooyu yëpp du ay prix yi ñuy jox ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen maanaam di leen boyal lu leen neex naan du ñu ëmb du loolu li ñu mooy li ñu na muy mel ndax réew mu yaru bu nit ñi yaree mag ñi yar seen bopp yar seeni doom bu bu bu loolu amee réew mi ci boppam jàmm fi am kon alkaati yi dootuñu sonn gendarme yi dootuñu sonn tribunal dootu sonn dégg nga kon bu ko defee nit ñi daañu am jàmm mën a dox guddi te du ñu ragal ku leen dog ñu leen di rey doo tëgg ba guddi nit ñëw dajji sa néeg fekk la ca rey la wala mu fab sa alal nit ki bu fekkente ne yar na doomam ku nekk yar sa doom nga xam ne doom ñëpp bu ñu dajee ci tali bi ñoom ñu yaru rek dafay daje kon kenn bu yàq milieu du yàqu bu ko defee da nga dal di xam ne xel li wóor da nga am borom kër gu yaru boo xam ne la mu war a def rek lay la mu warul la def di ko def mukk da nga am doom ju yaru danga am jàngale jàngalekat bu yaru da nga am élève bu yaru da nga am gendarme bu yaru da nga am alkaati bu yaru da nga am magistrat bu yaru da am ministre bu yaru da am chef d'état bu yaru ñëpp a yaru yar nag mooy li gën a war li njëkk a war ci ne ñun kay li ñu war a jooy yàqu-yàqu bi ñu war a jooy mooy yàqute gi nga xam ne foo jaar ci mbedd yi xale yi di la dóori bal bu oto di ñëw duñ ko xaale boo boo boo ñu dóor la bal ba nga xam ne boo yaree sa ci sikkir bu génne daje fukki doom yoo xam ne dañoo yàqu nga mel ne moom dara yaru leen lu dul jàngalekat boo xam ne dañ koo boyaloon ba muy xaleel kenn yaru ko mu dugal ci seen bopp yeneen dugal ci seen bopp xeeb seen waajur ñu naan seen temps na dañoo tardé duñ leen duñ leen déglu loolu mooy suñu problème bi nga xam ne ci leen war a taxaw ñun ñëpp waaye waru ñu seet affaire planning familial xabagu ko yem allahu akbar allahu akbar yii laaj moom mi ngi aju ci euh, thème bi mooy day laaj Serigne Touba yan siifo la jéggi ba tudd xaadimu rasul ak ban pikir la pikir lenn ci murit bu ñu ko tuddee ñuy daanu loolu la bëggoon amuk leerlu te li mu njëkk a wax sax euh, li mu mujj a wax laay njëkk a tontu moo di ban picciir la picciir murid yi ba suñ ko tuddee euh, ko sampee nam mel nag di mel bu bant ba dëngee takk ndoor ba dëng bu jubee takk ndoor ba jub sëñ Tuubaa bëgg jum bëgg yonent bi ci suukar saxatul ci xameetul suukar ak kaani xameewul safaraat ak galaas bëgg googu mu ko bëgg la ko yàlla fay ci taalibeem tabaraka wa taala dafa war a indi mu jëddit indi koo xam ne kii mooy liggéeyal yonent bi ci jamono yu ñu toll mu yër xol yi gis na gis xol bu sëñ Tuubaa mu gën cee sopp yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu tànn ko def ko muy xaadimu rasul xaadimu rasul ak jagle la du maqama bu ñuy dem ba àgg sa luy soob sans borom la mu jagleel ko jàmm bu ko neex kon bëgg gi mu gën a bëgg ñëpp yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba xolam jeex ci ba xàmmeetul doomam ak keneen xàmmeetul dara dara ci étape ba mu tolloo foofu dem ba jeex ci suñu borom tabaraka wa taala jeex ci rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallama ba ne damma xayaati li xayaatillahi allahu daaxilan jinaan allahi suñu borom fab na ak sama dund xëcc ko ba jaxase kooku dundam ma dugg ci àjjana gi nga xam ne mooy suñu borom tabaraka wa taala boobal la ko suñu borom jox xoli jaam ñëpp jaam ñu moo tax mu ne laqad sabaqtu fala yaxsa ala ahadin la ala ahadin ashqahu mawla dañu ne wilaaya ci bu bokk la xususiya wilaaya bu matee benn cër la ci jëmm ji jëmm nga xam ne mooy mboolem nubuwa nga xam ne laa laata sa jees bu ko defee bu ko fekkee wilaaya gi nag dem ca wilaaya gu mag ga day mel ne yow mu tànk ndox sotti ci géej gi bu ko defee mu day jaxasoo di lenn bu ko defee melo yi woon ci géej gi yëpp ma nga ca ma nga ca melo woowa ma nga ca maanaam ndox ma ma nga yóbbu yóbbu ci géej ga melaw yi mu fab ci melaw géej gi yëpp ndax di géej gi géej gi di moom nga xam ne kenn mënatu leen a teqale moo tax bépp xaqaa'iq bépp xaqiqa bu amoon ca azal ba fi nu àgg la jiitu suñu borom bindi mbindeef yi yépp dafay jaxasoo maanaam mu nekk fekk mu nekkoon ci géej gi nga xam ne mooy jëm yàlla day jaxasoo ndox moom mi ci sotti ko loolu tax mu ne hafiztuma fiina ani dafatiri fala takun an xidmati li fatiri loolu tax mu ne allamani ma kaana qabla al xalqi man kaana li bi karamin watil man daal def naa mbir yi suñ ko toppee ñu jëm ngeen jéggal ma daal asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu beneen yoon sëriñ bi euh, ngeen déglu sëriñ bi àggali euh, foofu ormaale ko kii nga xam ne mooy doomi sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Touba yaakaar naa kooku buy wax ñëpp war a déglu miir yi nu wër dañoo ñu ngi déglu moom ñu ngi leen tekk di déglu di déglu digal bi am li sëriñ ko waxoon ah, amul sikk ne moom kon nañ ko ormaal nun ñi nga xam adama doomu adama gën a dëgër bopp tey moom ñëpp ay déglu ndigal ndax ñëpp a kon nag ngeen déglu bismillah sëriñ bi bismillah am naa mbégte sëriñ Saam noo ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa nga kuñ tuddul yàgg waxuma la yoon wi waaye teral lislaam moom ak yoon wi teral nga lislaam taral nga ko teral nga it sëriñ Tuubaa yi kenn nga ci it samp koo xam ne nii ñëpp dana la gis bu soobee sëriñ Tuubaa la dégg ñu nga bu baax di la gërëm te yéen sama baat dafa xaw ci léegi mënu sori maa ngi jox sama doom ji mu àggale te ñaanal leen te gërëm la naa li ma waxoon sànq bi ñu tàmbali gis ngeen ko ndax euh, sëriñ saam euh, bi ñu ko tànnee mu wala defal conférence bi waxoon naa leen ni juumu leen yaakaar naa ne loolu gis bu baax a baax xam-xamam rafet na ak taalibeem set na wax dëgg yàlla tey ji ñëpp kontaan nañu euh, sëriñ bi nag euh, moom wax moom li mu wax moom moom boppam moo koy fay boppam euh, yéen itam nag maa ngi sant bu baax a baax te di encouragé di ngeen wax na rek ci lu ci lu mel nii ngeen di faral di def ndax lu am am solo la ma di ñaaral yàlla yàggal leen fii te may leen ak tal bu tax ngeen def lu mel nii asalaam